fa yaqulu alimamu alxafidu muhyiddin abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshafi'i rahimahu allahu taala fi kitabihi riyadu alsalihin min kalami sayyidi almursalin alayhi wa alayhim afdalu alsalati wassalam fil baabi taasi'i wa sittiin wa an Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaquulu inna Allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-xafiyya rawaahu Muslim rahimahullahu ta'aala almuraadu bilghinaa ghinaa an-nafs kamaa sabaqa fi al-hadiisi as-sahiih kon al-imaam al-haafiz an-nawawiyu rahimahullahu ta'aala di indi wàllu wi nga xam ne mooy bu njëkk ci bunt bi ginnaaw biñ gisee mëmbastal mi mooy ci jotaay bii ñu génn gisoon nañ walillaahi alhamdu wal minna ni mu tudde bunt bi di baabu istihbaabil uzlati inda fasaadin naas والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها bunt bi wax sopp di wéet jamono ji nga xam ne nit ñi dañoo yàqu ak jamono ji ak ragal fitna ju la dugg ci sa diine ak ngay tabbi ci loo xam ne loo xaraam la wala lënt lënt ak yu mel noonee gisoon nañ wàllu wu njëkk wi alquran benn laaya la ci indi woon walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko digge woon ñu war a gis li nga xamante ne nii mooy wàllu xadiis yi walillahi alhamdu wal minna borom bi tabaraka wa taala daal di ñuy baaxe ñu war koo tàmbale fi nga xam ne mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima qurba mina naam walillahi alhamdu wal minna eh, eh, eh, loolu muy dëppaale gu ama am solo nga xamante ne lu màgg màgg la mu tombeeg li nga xamante ne nii mooy ci shahru ramadan al mubaarak bi nga xam ne moom lañu nekk muy onzième jour ci ñu tàmbali woon altine waaye dixième jour ramadan mille quatre cent quarante cinq ñi nga xam ne ñoom ñoo tàmbali woon yawmul euh, euh, euh, thulatha muy jeudi vingt et un mars mille vingt quatre walillahi alhamdu wal minna mu ne wa an Sa'd ibn Abi Waqqas hadith cinq cent quatre-vingt-dix-sept la koy tàmbale mu ne wa an Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne mu ngi jële ci inna Sa'd di doomi Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne nee na sami'tu an-nabiyya mu ne sami'tu damaa dégg an-nabiyya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqul muy wax naan inna allaha dëgg-dëgg boroom bi tabaraka wa ta'ala de yuhibbul abda dafa bëgg jaam bi nga xam ne attaqi bi nga xam ne dafa ragal yàlla di wattu di teet boroomam tabaraka wa taala alxani waaye jaam bi nga xam ne dafa am koom alxaq alxafi ak ki nga xamante ne nii mooy dafa nëbbu waaw ay mbiram nekkul koo xamante ne nii day wanewu wala ay mbiram mooy alxafi waaw allahu akbar kon nag mu ngi noone eh, nga xam ne dafa bàyyi lépp waaw dem wéet beru ngir di jaamu boroomam tabaraka wa taala léegi hadis bi mu ne rawahu soloo na ko muslim muy al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhi léegi al imaamu nawawi ci suuf rahimahullah mu ne mu ne nag almuraadu bil ghina hadis bi ni ghina gi nga dégg mu ne inna allaha yuhibbu al abda at-taqiy al-ghani mu ne non almuraadu bil ghina waaw mooy ghani mooy ku koomal bi mooy ghina ghina la richesse al-ghani mooy ki nga xam ne moom dafa am richesse mu ne loolu nag kaay ma wax la almuraadu li nga xam ne moom la ci yonent ba na saa saam fii mooy lan mu ne ghina an-nafs du richesse koom-koom nii de baril alal ci say poche say waxande wala say li nga xamante ne euh, euh, mooy say compte kese du loolu waxul loolu ghina nafs lay wax mooy koom gi nga xam ne koomu bakkan la nit ki day mën a maîtriser boppam teg ko ci li nga xamante ne moo neex boroomam tabaraka wa taala mu ne kama keem ni nga xam ne nag lii li tax ma ñeme koo wax man imaamu yi kama sabaqa comme ni nga xamante ne nii keem ni nga xam ne noonu la rombe woon rek fil xadiis yi ci xadiis bi nga xam ne a saabiqi mooy romboon na jàlloon na waaw fil xadiis as-saxiix bi nga xam ne euh, kama sabaqa fil xadiis as-saxiix comme ni nga xam ne noonu la jiite woon ci xadiis bu wér bi mooy mu ngi lay junjoo xadiis bi nga xam ne ci chapitre cinquante sept gisoon nañu muy baabul qanaa'ati wal afaafi wal iqtisaadi fil ma'iishati wal infaaqi wa dammi as-su'aali a ghayri daruura xadiis bi mu ci njëkkoon a indi bi mu indi euh, aay ba pare dana woon wa ammal fataqaddama mu'zamuha fi al-baabayni as-saabiqayni wa mimmaa lam yataqaddam mu ne daal xadiis yi kantaa ñoom yi wax ci bunt bi garab gii di baabul qanaa ak téye sa bopp mooy sàmm mooy doy doylu quoi doylu voilà doylu mu ne loolu xadiis yu ci ëpp romboon na ci ñaari bunt yi jiitu woon mu ne te bokk na ci li nga xam ne jiitu woon na mu ne xadiis cinq cent vingt-deux bi an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laysa al-ghinaa an kasrati al-'arad walaakinna al-ghinaa ghinaa an-nafs mu ne muttafaqun alayhi mu ne Seydina muy jële Seydina wa Mawlaana Abu Hurayra haafizu as-sahaabati radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum moom mu ne woon mu jële woon an nabi jële ci yonente bi alayhi salatu wassalam annahu qaala mu ne nee na laysal ghina koom daa nekkut an kasratil arab ci bari ay gaar-gaar yoo dajale ay xaalis ay doros ay ay ay ay ay ay ay ay dollar ay dalasi ay livre sterling ak gaa yoo yële ñoomin jahin naa riyal du ki ko ëppale ak tamit ay matériel ay kër yoo xam ne ay gaar-gaar la yu mu baril ay oto ay magasin ay nangam ay bagage kii la ko ëppale kook loolu nekkul xinaa non du loolu dëgg-dëgg moo tax may wax man rasulullah wala alayhi wa sallam walakinnal walakinnal ghina waaye dëgg-dëgg li nga xam ne mooy koom ghina nas mooy li nga xam ne mooy koomu bakkan mu ne lii romboon na loolu moo tax ma ñemee wax fii ne bu yonente bi alayhi salaam ne inna allaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi ma ne alxani googu muy wax mooy ginan eh, almuraadu bil gina gina nafs kama sabaqa fi lhadith as-sahih wax nañ la ko nii walillahi alhamdu wal minna léegi nag kon ginnaaw bi nga xamante ne eh, lii la jaam bi nga xam ne alxaf yi dafa nëbbu ay mbiram dafa nëbbu waaw nit ñi nekkul ci biir diggante nit ñi dañ koo xam xame mbaa xawe ko yiw xame ko loolu xam nañ daal ku moom moom liñ naan lam daala quoi wala boo ku jàmbure la mais gaa yi day nëbbu ay mbiram day nëbbu ci nit ñi borom bi ne nag kooku te léppam borom bi boo kooku nag al abd attaqi al ghani al xafi mu ne rawahu muslim léegi laaj bi rahimahullahu mooy première njàngat ci wàllu taxrij mais est ce que moom doo nga ko solo ñu ne la déedéet sëriñam daal imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi daal na koy solo al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj mu ngi ko indi ci kitaabu zuhd wa raqaa'iq mu ne haddathana Ishaq ibn Ibrahim wa Abbas ibn Abd al-Azim wal lafzu li Ishaq mu ne haddathana nettali nañu ñun imaamu Muslim suñu sëriñ bi Ishaq ibn Ibrahim di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah muy Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi gëna siiw ci Ishaq ibn Rahawiya rahimahullahu ta'ala wa Abbas ibn Abd al-Aziz ak sama Abd al-Azim ak sama beneen sëriñ di Abbas ibn Abd al-Azim ibn Isma'il ibn Tawba ibn Kaysan Abul Fadl al-Andari al-Basri rahimahullahu ta'ala mu ne wal lafdu kaddu yi may indi nag ci hadis bi fii di leen ko dégg te loolu man al-Imam Muslim mooy wal lafdul ishaq sëriñ bi ma njëkk a tudd kaddu yi ma ko jàngale bi ñu ko jàngale moom laa indi fii mu ne qaala abbas kanta sëriñ bi ma mujj wax mu yàlla abbas ibn abdil azim moom dane haddathana moom bi ñu koy jàngal dane haddathana kaddu googu nettali nañu moom la utilisé wa qaala ishaq kanta sama sëriñ bu njëkk bi ma ne la ay kaddoom laa fi indi moom ishaq ibn rahawiya rahimahullahu taala moom mu ne axbarana moom dane axbarana xabaare nañu léegi ñoom ñaar ñoom jële ko ci kan Abu Bakr al-Hanafi jële ko ci ab Abu Bakr al-Hanafi moom nag Abdul Kabir la tuddoon Abdul Kabir ibn Abdul Majid ibn Ubaydillah ibn Sharik ibn Zuhayr ibn Sariya al-Basri yu siiwee woon ci dakkantalam mooy Abu Bakr noo tax mu ne Abu Bakr al-Hanafi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Bukayr ibn Mismar mu ne ki ñu nettal mooy Bukayr ibn Mismar di Bukayr ibn Mismar al-Qurashi az-Zuhri Abu Muhammad almadaniyu rahimahullahu taala qaala mu ne haddathani mu ne nettali na ma amir ibn Sa'd di amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhra al-Qurashiyu rahimahullahu taala annahu qaala mu ne kaana Sa'd ibn Abi Waqqas fi ibilihi fa ja'ahu ibnuhu Umar falamma ra'aahu Sa'd qaala a'uuzu billahi min sharri haadha ar-raakib fa nazala fa qaala lahu anazalta fi iblika wa ghanamika wa tarakta an-naasa yatanaaza'uuna al-mulka baynahum fa daraba Sa'dun fi sadrihi fa qaala uskut sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu inna allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-xafiyya waaw noonu la ko de na ko waxe doomu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas di Aamir ibn Sa'd moo ko nettali mu ne kaana dafa nekkoon amir bi mooy amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas sahaaba bu siiw bi radiyallahu anhu bokk ci fukki saxaaba yi boroom bi da doomam la woon quoi mooy ah, ibn ah, Sa'd ibn Abi Waqqas ah, ñu yonent bi alayhi salaatu ci àjjana ci benn jataay nga xam ne nijaay la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon nañ la yonent bi ko mosoo des fois danaan hada xaali fa ayyukum yuriyani xaala ah bu ko gisee muy ñëw mu ne sama nijaay ngoogu de ana kan ci yéen moo ma war a man moo a ma moo a wan nijaay ju mel ni sama nijaay man yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà <laughs> gis nañ keroog euh, moom la doon jox fett yi naan ko sànnil irmi fidaaka abi wa ummi jënd naa sama baay man yonent sallallahu alayhi ak sama ndey waaw Saad boobu euh, euh, moom doom ji nag di ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu doom ji mu ne kaana dafa nekkoon Sa'd ibn Abi Waqqas muy baayam waaw mu ne Sa'd di doomi Abi Waqqas de dafa nekkoon fii ibilihi ci ay gëléemam mooy dafa ber woon nit ñi di jaamu yàlla yor li ko borom bi baaxe euh, ci wàllu ay ay ay ay troupeau ay ay ay yu mel noonu ay géléem ak yooyu mu doon yor fa jaahu mu dikkal ko ibnuhu doomam beneen doom Amir ah non Amir mooy nettali parce que dafa bari woon ay doom Amir mooy nettali loo xam ne moom euh, frère am beneen frère am la da moo ko dal ak baayam nee na nag Umar moomu di Umar ibn Sa'd dikkal baayam di Sa'd ibn Abi Waqqas fekk ko fi mu beru daal génn dëkk bi beru euh, al-Aqiq côté yooyu la ne woon bi ci Médina léegi nag Seyna bi mu koy dikkal di ñëw Seyna Sa'd ibn Abi Waqqas da koo séen muy ñëw fekk mu ngi war di ñëw mu ne fa lamma ra'ahu bi mu ko gisee muy agsi di dëgmal di ñëw Saadun suñu baay di Saad ibn Abi Waqqas qaala dafa wax a'uuzu billah maa ngi ñaan yàlla mu musal ma min sharri hadha ar-raakib ci mbonu kële war di ñëw te doom ji la fa nazala bi mu agsee mu wàcc fa qaala lahu doom ji ne ko mi ñëw naan baay ji a nazalta fii ibilik wa ghanamik mais baay mais da ngay des fii wàcc ci sa gëléem yéeg sa jur jéeg sa troupeau yi nekk ak ñoom fii nekk fii wéet fi nekk fi yow kese watarak tan naa sa biir Medina ak ak foofu ak fi gaa yi nekk watarak tan naa sa ak biti Medina sax nga bàyyi nit ñi daal yatanaza'una al-mulk ñuy xëccoo euh, euh, nguur gi jiite post yi bay na baynahum seen diggante yow nga nekk fii te mooy comme si yow ñoom ginuñ la koo wérité lu tax doo def doo def ni ñoom bi mu waxee lool fa daraba Sa'dun fi sadri Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas daal di koy dóor benn dóor ci dënn bi fa qaala mu ne ko uskut déglul noppil waaw noppil sami'tu rasulallah man Sa'd ibn Abi Waqqas dégg naa ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax naan inna allaha dëgg-dëgg yàlla tabaraka wa taala yuhibbu dafa bëgg al abda jaam bi nga xam ne at taqiya dafa am ragal yàlla day teet boroomam di bàyyi xel digalu boroomam yi tey sori ay tereen alxaniyi waaye mu nekk koo xam ne dafa am ginan nafs am koom waaw kooku du ku ñuy marchander wala di ko jënd parce que alal nga yor mukk waaw te waxul richesse comme ni ko imaamu Nawawi waxe léegi waxul richesse u am xaalis waaye kooku comme li mu waxoon Seydina Abu Dar yonent gisoon nuñ ko fi bi ñuy gis xadiis bi bi bi mu wax léegi ne romboon na Seydina Abu Dar yonent nee na yonent may ma mais Abu Dar yow lan nga jàppe <laughs> lan nga jàppe koom mooy la richesse mu ne ko ah mooy ku bari la loom yor mu ne ko déedéet walakin al ghina ghina al qalb déedéet koom nekkul ku bari la ci compte yi wala ci poche yi wala bari ay ay matériel yu mu am ay jur ay kii ay oto ay nangam comme niñ ko waxee sànq non mu ne ko walakin al ghina dëgg dëgg koom gi tax ñuy wax te boobu la yàlla soxla mooy ginal qalb koo xam ne xolam moo am koom waaw dafa doyloo boroomam. mu ne ko waaye lan nga yàq ak ak ak ñàkk ah Abu Dar Abu Dar ne ah mooy koo xam ne amul dara <laughs> mu ne ko déet <laughs> al faqru faqrul qalb ci ñàkk dëgg mooy ki nga xam ne xolam moo pauvre waaw la pauvreté la pire des pauvretés bi tax ñuy wax mooy ki nga xam ne moom xolam moo pauvre mooy dara yàlla newu ci waaw gaaw a saalit gaaw a jaaxle gaaw a kii lu dellu ci borom bi dara mu ne kooku mooy ki nga xam ne mooy ki ñàkk dëgg dëgg dëgg nekkul ki nga xam ne bi mu xëy amul lu mu lekk amul ci poosam amul dara amul lenn lu mu kii kooku ñàkk na mais ñàkk boobu taxul ñuy wax ñàkk boobu gaar-gaar la mais ñàkk bii nag dalay alal waaw boo ñàkkee borom bi sa xol yow da ngay aw léegi nag mu nekkoon nag man déglul yow sama doom dégg naa yonent may sa sam mu ne borom bi dafa sopp jaam bi nga xam ne day teet boroomam di ragal yàlla alxani mu doylu waaye alxafi waaw nëbbu ay mbiram nëbbu nit ñi xamuñu ko waaw nit ñi duñu ko sax soupçonné waaw ndax fi mu nekk dafa nekk beru ak boroomam tabaaraka wa di ko jaamu kantaa li nit ñi nekke ci wàllu yëfi àddina yi faalewu ko te loolu litteelu ko mu ne boroom bi man dégg naa yeneen may saa saam mu wax loolu waaw <laughs> waaw dégg naa kooku dégg naa ko mu wax li léegi kon gisee hadis bi kon fu mu jóge léegi ñu taxaw tuuti nga ne ma moom man nag am naay laaj de parce que mais Umar ibn Sa'd Umar ibn Sa'd bi ñan la doon wax naan dañuy xëccoo bu ak kañ la woon xew-xew bii kañ la woon dañ naan la waaw kay loolu affaire la bu amaam am mooy xam nga Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moo romboon nañu waxoon ko fi waxati ko fi eh, jamonoy Seydina Umar moom moo ubbi Kuufa Kuufa moom moo ko ubbi waaw Kuufa dëkk yooyu yëpp moo leen defar ak saxaaba yam àndaloon Seydina Umar ibn al-Khattab moo leen yónnoon bi ñuy dugal l'islam ci dëkk yi Iraq yëpp ñoom ñoo ko nag Seydina Umar defoon na ko radiyallahu anhu gouverneur Kuufa waxoon nañ la problème ya amoon euh, ak waaja nga xamante ne da doon da da doon da doon rëy rëylu ak euh, ñeme-ñemelu ba mu ko ñaanee yàlla ak la ko dal ak la mu ko doon tuumaal ba Seydina Umar radiyallahu anhu woolu ko ne ko ñëwal fii Medina waaw parce que boo yoree waxoon nañ la ne boo nekkee njiit nga teg fenn un ministre wala un gouverneur nga gis population bi am ñoo xamante ne ñu ngi kaas waroo toog naan sama yoon newu ci am naa ci moom confiance déedéet Seydina Omar radiyallahu xam na kan mooy Saad ibn Abi Waqqas mais da koo woolu da koo convoqué mu jóge Kuufa ñëw Medina mu ne ko ah am na ñu la fi kalaame de waaw ña jiite am na ñoo xamante ne nii nag def nañ ay plainte contre yow waaw ah, après ba loolu lépp gisoon nañ ko ba diñ ko lijjantee après mu ne ko euh, mu ñu dem def enquête bi mu yónni Seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu waaw mu dem def enquête bi def lépp bañ gis ne waa ji da doon wax lu ko neex mais mu ne ko léegi bàyyil foofu Seydina Omar radiyallahu neewul ne comme que nii naa ko fa delloo da ne ko bàyyil foofu yow toogal nii moo tax keroog bi muy génn àddina waxoon nañ la ko Seydina Omar radiyallahu anhu biñ ko jamee muy waaj a génn àddina tànn ñi nga xam ne ñoom la tànn ne ñii xilaafa gi mënula génn ci ñoom ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Ousmane ibn Affan ibn Ousmane ibn Affan waaw Ousmane ibn Affan <laughs> ñoom say Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mii ak ñoom Seydina Abdurrahman ibn uh, uh, ibn Abi uh, Abdurrahman ibn Awf ñoom Talha ibn Ubaydillah tànn ñooñu ak ñoom Seydina na ibn al-Awwam ba pare ne sama doom bi di Ibn Umar na leen na leen day daa bokk rek moom bokkul moom bokkul de déglu leen ma man Omar maay wax bokkul ci ñi mën a fal day superviser kese waaye yéen ñii ci seen biir xalifa yore ci war a donn ci war a yor xilaafa gi warul a génn ci yéen léegi seet leen seen biir nan ngeen koy lijjantee waaw mu ne leen nag déglu leen mu defal leen benn précision ne leen Saad bu dee de Saad ngeen fal ah fal ngeen ku ko mat parce que man bu ngeen gisee ma destitué woon ko kuufa destitué woon na teewuma ko parce que dafa dafa wor de déedéet waaw après bo mu bàyyi gars yi lijjanti après moom mu gaañu ko wax ba ni ñuy fale Seydina Ousmane Ibn Affan alayhi ridwaanu rahimu rahmaan léegi Seydina Sa'd kon amoon na poste yu mu woon mais bi nga xamante ne après fitna yi da doon commencé di am mooy euh, euh, mooy jamono bi ñu faatee Seydina Ousmane radiyallahu anhu problème yu bari am waaw problème yu bari am. comme ne Seydina Xudayfa radiyallahu anhu waxoon bon lii lépp rob yaataloon nañ ko ci siira bi surtout bi ñuy gis euh, tarjama Seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu li Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan waxoon ne baax na bés bu ngeen rayee Usmaan de ci ngeen di commencer moom di am deret saasu mooy mooy mooy boîte de Pandore mooy ubbeeku waaw <laughs> moo tax ni amee na mu ko waxe woon la demee Seydina Ali radiyallahu ñëw mbir yi gën a tee compliqué waaw mbir yi gën a ba tax mu génn madinatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam dem Kuufa ngir lijjanti ay mbir yoo xam ne waxoon nañ ko fi jarul ñu ciy jaaraat léegi ginnaaw Seydina Ali moom dañ koo far faat moom tamit <laughs> waaw gaa ko faat fële ca Kuufa ca ca ñu ñu euh, faat ko foofu léegi euh, yooyu yëpp bi mu amee après mu amoon nit ñi faloon Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib moo ne woon xalifa mais comme li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon rek bi mu nee bi mu taxawee ci bar bi Seydina al-Hasan mu yëkkati ko waaw kontaan di ko di ko fóon di ko xool naan inna ibni hadha sayyid waaw yonent bi salaam ne sama doom ji dëgg dëgg sang dëgg gi waaw kii mu nekk xale bu moom bi yonent bay sa sam bi génnaat daa jàpp moom liñ jàpp ci moom bariwul gis nañ ko répété waat nañ xadiisam boobu ci jota ci buntu bee ñu génn bim naan man li ma jàpp ci yonent bay sa sam bariwul de waaw dañ ko ko laaj mu ne hafidtu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk ak yu mel noonu waaw ak mooy xadiisam boobu te imaamu Tirmidhi indi ko gis nañ ko ci jotaay euh, bunt bii ñu génn 593 wa an al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu annahu qaala hafiztu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moom li mu jàpp yonent saam lu tuuti la parce que gone la woon mu naan kii sama doom ji yonent saa salaam yëkkati ko di ko fóon naan sama doom ji ci biir ci kaw ja mir baram bi saxaaba yëpp toog ji fees mu ne sama doom ji sang la te amaana la allah amaana borom bi te lool amaanaay yonent saa salaam doy amaana peut-être ah. dina ci yëwénal diggante ñaari kuréel yu mag yu mag ci julli ñi ñoo xam ne mooy jamono jamonoy fitna day am boroom bi ci moom lay jaarale lii tax mu fédéré waat woy sama xeet bi bi affaire yi demee noonu parce que Sayyidina al-Hasan ibn Ali ci boppam radiyallahu anhu baayam bi muy jóge Medina di dem Irak dana ko woon bàyyi bul dem waaw dana ko bàyyi Ali mooy baayam Ali na Abi Talib bul génn dëkku yonent bi alayhi salaam am na ñeneen ñu ko waaw ñoo xam ne dañ na ko bul dem bul génn dëkk yonent bay saa sa am di dem feneen waaw même bu dee ne xam nañ ne daa am loo fa bëgg a lijjanti jaru ko bu fa dem mais Seydina Ali ibn Abi Talib li gisoon mooy ne dem foofu ndax tamit xeet bi tas nga toog fii te mbir mi du fii ñu koy lijjantee <laughs> noonu la gisoon mu dem mais biñ ko biñ ko faatee nag ñu fal Seydina al Hasan ibn Ali bon waa Sham ne ñun on n'est bañuñu mu nekk xalifa de mais dañu ne képp ku fi nekk xalifa it il faut faat gi ñu rey Seydina Ousmane ñu lijjanti ko mooy ña ko faat ñu teg leen loxo teg leen li borom bi wax waaw daan yi borom bi wax ku faat nit fokk ñu teg leen ko rawatina xalifaay yonen euh, euh, yonent bi alayhi salaam quand même lañ faat xalifaay jullit ñi non ko non ñooñu kenn du leen bàyyee noonu waaw loolu moom il faut que ça soit clair loolu nag moo doon ay problème ba ni nga xam ne bon ci lay dajeeg Seydina Muawiya radiyallahu anhu ndax moo jiitoon waa Sham bi ñu dajee mu ne ko sëy Al-Hasan ne ko xam nga lan la tey dinaa la defal loo xamante ne nii nag masuma koo defal kenn waaw waaw mooy xilaafa gi euh, laay jël jox la waaw xaw ma nag <laughs> lu baax la pour yow wala déet waaye daal mu ngi noonu bon bari woon na ci partisan yi comme niñ ko tuddee woon jamono yooyu bi ñuy gis euh, tarjama Seydina al-Hasan ibn Ali xam nga rek nit ñi buñ gisee yu mel noonu day am ñoo xam ne dañuy mer quoi pourquoi mu bàyyi il a lâché loolu la ñuy jàpp waaw ba pare ñenn ñi jàpp ne il n'est pas courageux wal iyaazu billah alors que <laughs> lu nekk lañ ko doon wax mu ne leen euh, préserver deretu jullit ni moo gën lépp waaw mu woo frère bi al-Husayn waxtaan ak moom ne ko man li ma gis lii la mais yooyu say na Husayn gisul woon loolu mais non man gisuma nga bàyyi affaire bi di ko joxe mais mu ne ko waaye nag comme que yaay suñu kilifa yow yaay akbaru awlaadi Ali doomi Seydina Ali yi yaa yaa yaa ñu mag te yaa nim du magu euh, kii kese ah ak kese moo leen mag ci kell te ci wàllu yàlla ak lépp yow de yaa fi yaa fi te yaa fi xalifa léegi nag mooy pas xalifa suñu kër bàyyi comme niñ ko xamee aywa kii jóge na fii nañ kii wow nag moo ci tegu du lool de mukk gaa yi ko déggoo dañ ko dañoo jaayanteeg moom bi bàyyam génnee àddina def ko xalifa saxaaba yu bari jaayanteeg moom <laughs> mu ne ko waaye man de alxuseyn gisuma loolu waaye nag ah loo def ñun mooy li loo décider rek ñun ñu ngi sa gannaaw waaw moo tax nit boo amee kilifa dañ koy doyloo waaw nekkul ne man daal position bii laa am voilà lii laa xalaat moom bu xalaatee lu wuteeg li ma xalaat ma ne non bu xalaatee loolu man itam man defuma li mu wax. ba booy comme léegi nga xam ne dañoo xamuñu autorité xamuñu autorité te jàpp nañ ne topp autorité faiblesse la. wal iyaazu billah loolu demewul noonu topp autorité boo ko defee ngir li yàlla wax ak yonent bi alayhi salaam. mi nga xam ne moo ne man ataa amiri faqad ataani wa man asa amiri faqad asaani yonent bi saa saa nee na bu ma falee kenn def ko amir képp ku ko topp man nga topp képp ku ko mooy man nga mooy moo taxoon mu doon wax ne bu julli ñi nekkee benn am ku ñëw ay dissident ñëw bëgg a dindi bennoo boobu kooku dóor leen doqam mooy rey leen ko ku man ak ku man di doon bu leen seet nii la tudd ak kii way maamam ak yooyu maa leen koo man yonent sallallahu alayhi wasallam parce que l'unité moo ëpp doole lépp waaw boo gisee jullit ñi léegi ñu man leen a duma ci kaw suuf ku yor bomb bu baax sax ci ñoom nga koy lijjantee expérimenter ko ci ñoom lu tax parce que dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo diviser wu waaw dañoo diviser waaw dañoo diviser te borom bi waxoon na wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun borom bi nee woon na wa anna hadha sirati mustaqima te gis nga yoon wi ma teg Muhammad mi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama yoon wi nga xam ne moo jub xotti jóge ci man te ci man lay jëmaat fattabi'uhu yéen jaam yëpp damal man seen boroom maa leen ne na ngeen ko topp moom yoon mu teg na ngeen ci dugg te topp ko ak mu man di demee wala tattabi'u subul bu leen fi topp ay sewnde yi ah mooy bifurcation yi waaw du gisoon nañ keroog yeneen tamit saa saa li mu def def ay rëdd am na yu ñu def noonu <laughs> yeneen yoo xam ne di dinañ ko gis <laughs> waaw mu ne bu leen topp déviation yi ndax bu ngeen koy def mu leen di diviser def leen ay pàcc pacc wëllif yoonu yàlla wi nga xam ne mooy xàll wu yoon wu leer wi tëju